الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم mbokk yi dinaa ñu sant yàlla julli ci seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te leen baal baax leen baal baax ni ko mu assasatul Wafa yi di foofu iman di jëfandikoo ak yéen di koor gi tàmbalee ba léegi fii ci Darou Mouhty ci béréb bu sell bi di kàttan tey jii fas yéene ànd ak yéen ni ñu ko baaxoo rek tey nag ñu fas yéene dalal koo xam ne mën nañu wax ne ci béréb la bokk muy Serigne Bassirou Sakho waaj na di koo xam ne mag ñu bari xam nañ ko gën a tuddoon daal moo muy bàyyi suñu taaw kon mën nañu wax ne moom ci kër gii ñu koy dalal tey ñu ci la bokk bala ñu ko jox kàddu gi dañuy xam ne askan rek jaay jaar-jaar ci wàllu jàng ak jàngale ni ñu ko baaxoo defee ak ñi nga xamante ne ñoo ko tuddoon sëriñ Basiru mi nga la fay ni nga xamante ne noonu la ko doon ko yëpp baaxoo demee bi mu toogee ci waxtu war a jàng alquran karim te ko jëndal ku ñu wax sëriñ alxaaji Ndumbe Buso foofee la jàng alquran bu wax ko ni nga xamante ne noonu la ko doon ko yëpp baaxoo demee ginnaaw mu jaar ci ku ñuy wax sëriñ Anta Bousso ci sëriñ Anta Bousso moom mooy ki nga xamante ne moo ko jàngal xam-xam ba téere yi nga xamante ne moom la ñu baaxoo jàng ci daara yi mu jàng ko fee ba ko lu baax lu bi mu jekkalee ci jàng xam-xamam ba tey ci wàllu boobu rek mu continuer ci yëngu ci li ko dalee ci mille neuf cent quatre-vingt-quinze ba suñu jamono tey jii nii ci wàllu boobu rek la yéen muy jàng ak jàngale ci kaw loolu ci la amee daal boo xamante ne foofa ci Daaru Salaam lay jàngale alxuraan ak xam-xam jàngale na fukki at ginnaaw ba daal de suñu yaatulee daal yi bi nga xam ne lu ma juróomi téeméeri doom ne maa ngi koy jànge ci lañ ko jël moom nii teg ko ci bopp daara mu jël di leen jàngale kat di boole saytu daara islam bi ak njàngale xam-xam kooku ci yàlla kon mën nañ ne lii nga xamante ne tey moo tax ñu daal ko jotaay bi ba mu xamee ba léegi musta de ñëngu ci wàllu boobu kon loolu yow rek dalal na jaraay boo li ma tuddee waxtaane bi nag mooy dellu boo xamante ne nit ñi war a nit ñi war nañ koo dellu seen borom loolu nga xamante ne tey jii moom lañu sës ñeneen amit waaye ñu fàttali borom rek ne lii ñu waxtaane boo xam ne jeexee incha allah képp koo xamante ne am nga am laaj bu rek soo ko ëndee jaarale ko seen ragal jaxte incha allah des na ko doon ñu bàyyi ko tamit laaj kat yi incha allah bu fekkee ne ñi nga xamante ne ñoo baaxoo tool laaj ci concept ñëw nañu incha allah tey jii gis na tool laaj yooyu ñu fàttali mbooloo tamit ne waxtaan yi ci jot a jàll yëpp képp koo xamante ne nga seede yi moo xam ci wàllu pële la wala ci wàllu vidéo boo jokkaloo ak wàllu waa technique télé yëpp jàpp nañu leen incha allah fekk na aussi waxtaan ci seen jàng yëpp moo xam di jàlloon koor ba ñu nekk la ñu gën la wala koor ba ko jiitu sax ñu gën a bis waxtaan yooyu yëpp dajale nañ ko teg ko ci benn seere loolu yëpp koo xam ne ci woon mooy incha allah boo jokkoo ak suñu seex la ma si wala kenn suñu waa kenn bi incha allah dana jàpp kon li ñu li ñu def rek moom mooy dañuy jox sëriñ ba suñu baaxu xaar bi di ñaan yàlla defal ko ak yéen defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatulah. الرحمن الرحيم الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وهو الكريم الوهاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi ñu leen di nuyu di leen ziyaara ci béréb bu tedd bi ak ci weer bu tedd ak ci bis bu tedd bi weer bu tedd bi ñu nekk nga xam ne weeru jéggal la weeru yërmande la weeru boole ci sawara ñu ngi leen di ziara bu baax a baax di tàmbale ci ziara bi ci kilifa gi nga xam ne moom la suñ borom dénk dëkk bi di sëriñ Seex Xadi yàlla na suñ borom yàggal ko mu àggale ko ci mbokk yëpp ko njaboot yëpp di am mbégte ci jàngatante ak yéen ci tomb bi seen bu am solo muy ni ko sëriñ bi junjee léegi ci tàmbali bi ndax suñu gaay yu baax yi nga xam ne ñoo fi jaar tàmbulee ko ci yonent yi nga xam ne ñoom la suñu borom sànn ci nit yi ñoom ñëpp defoon ko muy sa ngànnaay muy dellu ci suñ borom tabaraka wa taala biir yonent yooyu am na juróomi yonent yoo xam ne suñ borom tabaraka wa taala boole na leen ci alquran ci ñaari jéem ànd ak seenu dikk li muy sore lépp ñu tudde leen ulul muy fi nga xamee ne fi lay waxee wa ida xasallaahu mitaaqa nabiyiina wa minka wa min nuuxin wa ibrahima wa muusa wa isa bni maryama axna ah, min mitaaqa wariba muy juróomi yeneen yooyu nga xam ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ci jiital ci gën a tedd bi gën a tedd bi ñu def yëpp ñi ci defee mu tar mu tartib leen seen seenu ñëw niñ jiitoonte am feneen koo xam ne boole waat na leen fa bisharalakum min addiini maa wasa bihi muuxam walladi awxayna ilayka wa maa wasayna bihi ibrahima wa muusa wa isa bni wa isa wa isa naqim diin yonent yooyu yëpp mu ci nekk te jébbalu alquran na dina yonent bi say sayidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom moo ñu ne moo ñu ko nekk ne waqul rabbi ighfir warham wa anta xayru rahimin kon moom ak jébbalu moo doon rabbi ighfir warham wa anta xayru rahimin yonent yàlla Nuux ah, rabbi ighfir li wa li walidayya wa li man daxala bayti muminan wa lil muminina wal muminat yonent yàlla Ibrahim rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil muminina yawma yaqumul hisab yonent yàlla Muusa alayhi salaam rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li Euh, yonent yàlla Isa alayhi salaam in tu'azzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim kon ñu xool ne ku ci nekk am nga sa jiblu bu alquran yi ni ci noonu suñu gaal yu baax yi itam noonu lañ meloon ci jébbalu dëkkoo ko guddi ak bëccëg def ko muy seen dund al cheikhul xadim radiallahu anhu mi nga xam ne mooy suñu yaakaar ku nekk xam na yim bind ci fànn boobu am na ay téere spécial yoo xam ne jëglu tetal wala lu mel ne atawbatu nasuux lu mel ne taxmiir ak yeneen ak yeneen dem na fa soññee ci lool ba ne yow doomu aadama yow doomu aadama bi yëgal ne bu fekkee ne yaa ngi ci kaw suuf di lekk wërsëg wi la suñu borom di wërsëgal yaa ngi lekk wërsëgu yàlla yi ngi jàmbar wàllu social toujours ñi ngi jàmbar wàllu moral yooyu yëpp rek may wax ne xàll bi mooy tomb bi nga xam ne moom lañ indi tey muy tuub su tuub amoon yooyu yëpp sax dellu suñu borom tabaraka wa taala bu amee yooyu yëpp lan sax aajowoo boobu ko nit ñi aajowoo nag moo tax suñ borom tabaraka wa taala ubbi buntu bi ndax suñ borom dafa baaxoo lépp loo xam ne nit ñi mënuñ koo ñàkk mu ubbi leen buntu bi ba mu yaatu ci seen kanam nga gis ne buntu bi ubbi nañ ko ci kanam ñi nga xam ne dañoo wetti yàlla mën nañoo tuub buntu bi ubbi nañ ko ci kanam bokkaalekat yi buntu bi suñ borom ubbi na ko ci kanam naa fekk buntu bi suñ borom ubbi la ko ci kanam tooñkat suñ borom ubbi la ko ci kanam mooykat yi suñ borom ubbi la ko ci kanam yi nga xam ne dañoo sàggan kon suñ borom ubbi la buntu tuub lool mu nekk lu yaatu nit ki noonu tuub soo ko dégg day mel ne bunt bi lu tënku la fekk bunt bu yaatoo yaatoo am na ay gëneel yu am ci suuf am na ay njuumte yoo xam ne am na ci bi ci nit ko déggee yenn déggin yoo xam ne yu juum la nit ki noonu na ay sabab yuy dimbale ci suuf yooyu yëpp na su ko defee ci xam ne suuf nag dañuy wax taaba ila llaahi yatuubu tawbatan di wax tawban di wax mataaban loolu mooy lan mooy anaaba mooy dellu na rajaa an il maasiya ila taa dellu na ginnaaw bàyyi ak mooy yàlla jëm ci topp yàlla danañ wax saaba teg ci allahu waaye loolu saa yu ko waxee xamal ne loolu mooy yàlla jéggal na su ko defee bu boobaa xamal ma ci tey xamal lay jafete taaba allahu alay wa taaba allahu alay su ma taaba allahu alayhi yatuub su fekkee ne rek jaam bi ci la tuub bi jógee bu boobaa ilaa lay demee afalaa yatuubuuna ila llaahi wa yastaghfiruun su ko defee bokk na ci maanaay tawba ba tey bàyyi ak mooy yàlla ci sànq li nga ko xam maanaam mooy bàyyi ak mooy yàlla ci sànq ak dogu ni sa kanam nga dogu bañ caa delluwaat li paase woon sa ginnaaw loo ci mën a rabaaxal nga rabaaxal kooku al imaamul Ghazali moo ko wax ni ki noonu Ibnul Qayyim joxewaat na beneen maanaa yi ak taw wax muy rëccu li paase woon ba mu mën koo dabaal nga rëccu ko waaye nag bàkkaar bi nga jógee ci santé moo leen doog ci ne ba mu dellu ci lii la boo koy defee moom ibnu Qayyim joxe ci xamle boobu ci maanaam ak tawba waaye am na amay xaal rek na nga xam ne tuub mënta ñàkk sas yi ma wax tuub gu wér faw sart yi may waaye wax bi ci jiitu mooy jóge ca bàkkaar ba ca sàmba kon moom moo ne yaa ngi tuub bàkkaar bi di wax astafirullah ba ma ba ma nekk ci bàkkaar bi bu boobaa du tudd tuub xëy na wax ko moo gën bari koo wax ndax boo ko mën naa am nga wax leneen kon di ko wax moo gën bari koo wax waaye li teg suuf yi may wax dëgg ci soo ko waxee ci daje nag boo ko waxee ndax dañuy bëgg bu sàrt yi dajee ba pare nga waxee ko astaghfirullah parce que borom loolu lay wax kon faaw da ngay duggee ci bàkkaar da nga ci jógee da ngay jógee ci bàkkaar ñaareel bi da ngay rëccu li daan li nga def bàkkaar da nga koy rëcc nga xam ne da ngay yëg ci sa jëmm ne bu doon tay la dama ko def moo tax yàlla sala sala ne am na la taw rëcc mooy bu ndax soo rëccoo bu diggu ca jóge ca Dakar ba ca Samba day jubbaale ji doo ko leeral ci gënoon day jubbaale ji ñaar yëpp day jubbaale ji comme bu weesu jàllee na nga yëg ne lii lu ñaaw la li nga defoon lu ñaaw ndax lépp li ngay yëg ñaawaay moo la seetloo ba dootoo ci dem kon xaw ma nga yëg ne lu ñaaw li ci toog nit mooy li ma ko waxee nga doog ma ne doo te leen nga xam ne bi ngay dugg li nga fas ci sa xol mooy lii ko defal su ko defee ñu koy misaale yi comme koo xam ne dafa demoon tànkam ci aw kanam dana yéegee tànk ba ca kanam tànk ba ca tegaat na ko teg lu ko tegaat te di ko tey te dana leen ñu tax mu ko ñu bu ko fi fan loolu teg kon yaakaar naa boobu muy xaar buñ ko jëlee rek ne moom mooy tuub ni ki noonu moom loo xam ne jàppal ne nga dawaatal ko ci jàlloon bu fekkee ay xaati jàppoo ba kalan da ngaa wala da nga wala da nga koo taj lu mu mën a doon kooku moom faaw daan koy delloowaat su ko defee delloowaat bi nag jamono yi ay jàppandal am na ci nga ko joxaat ko alal man nga koo jaaralewaat kenn fexe ba koo ko waxtaan la moom jox ko ndax léegi-léegi kenn yi day ay matuwaay yu bare alhamdulilah mën ko koo war dañu ko mën yoo xam ne man nga ko cee jaarale xaw jotaat ci àqam jo jëloon bu fekkee nag dama ko dóoroon waaye la xamoon ko yooyu moom yaa xool ba xam ni lu muy indi lu muy jural bu fekkee dara di ko ko wax di ko ko expliqué day jur ay gërëma kooku moom da ngay jël suñu borom tuub comme ni ñu la waxee ba noppi foo daan jaar di ko tuddal lu ñaaw def ko jaar di ko tuddal lu baax ndax loolu boo ko mën naa ji beneen day gën a kon lépp loo xam ne jàppandi na ci dabaatal ko nga dabaatal ko yeneen bi salaa sallam nee woon képp koo xam ne da nga yore sa mbokkum jullit ak jéem koo réglé ak moom fii balaa sa réew diinaa ko fa am dërëm lu fa am booy tey lu sa réew ñu baax rek ngay màcc bi ci topp mooy na nekk gi jëm yàlla bu mu doon suuf loo xam ne daa am lu ci tuute lu boobu rek jëm yàlla benn nit ñi dañoo wala nit ñi nangu ñu jàpp ko yow benn kii mel noonu tànn nga rek ñu nga xam loolee jëm yàlla yi dëgg wala ngaa feebar mënoo doole bàkkaar kon jëm ñu borom rek na tax la waaye dem ba nga xam ne amatul tànk bëgg a daw daw ba ngay am tànk kon ba nga mën a jub maam yëf yi bu baax lañ wax nga bàyyi ko dem suuf dem kon na nekk ngir jëm yàlla tey tamit tuub gi na nekk avant ngay toll ci sukkuraat ndax boo demee ba àgg foofu tuub moom sa bunti tuub dañ koy tëj tax sallallahu alayhi wa sallam ne woon inna allaha taala yaqbalu tawbata ñu fekk tollu ci sukuraat xalaat Firawna ba mu demee ba nga xam ne la interpellé maanaam laa ilaha illa alladi amana bihi banu Israil boobu amul jaay kon bul dem ba nga xam ne xam nga ne digg bi ñëw na nga bëgg bu boobaa dañuy pour foofu buntu ko gaal ba tax يحافظ الحكم وتقبل التوبة قبل الغرة كما أتى في الشرعات المدهة نجم na nekk avant benn mandarga saa muy mandarga bu tëj balaa benn mandarga bu tëj di génn ndax saa yu demee ba jant bi fenk sow wu ci fenk bu boobaa dañuy ut continué loolu mooy suñ demee ba manqué comme ça saabu lay feeñ kon daal juróom-ñetti sart yi bu dajee ci dugub incha allah suñu borom day daal di nangu dugub nit yi ak bakkaaram mu mën a xool ak lu mu mën a rëy rëy ba mu def bakkaar yi bu fekkee ci bi muy dund teeloo dugub mu mën a xool suñu borom da koy ci ak mbaam ginnaaw xam ne luy tuub nag war nañoo xam tuuti ci bàkkaar yi ak bàkkaar yi dañoo wutee seen daraja tollu war nañ cee xam tuuti ndax soo gisee am na bàkkaar yoo xam ne dañ lay dóor am yoo ne bu borom dala ciy tëb am yoo xam ne amu ko kon bàkkaar yi dañoo wute ay waaye nañ xam ne bakkaar yi li ñuy wuute ak li ñuy bari bari ñaari cosaan seen cosaan ñaari xeet rek ñaari xeeti bakkaar rek moom ñaari xeeti bakkaar moo am mooy def lu ñuy def wala bàyyi lu ñuy def ñaari yooyu ñoo am def lu ñu la tere wala bàyyi lu ñuy def def luñ la tere mën nga ko manifesté woo ci kaw mën ko def ci bu boobaa kon loolu mooy bàkkaar bi feeñ sa bàkkaar xol bàyyi luñ la digal mën nga ko def ci kaw ñëpp gis ko mën nga ko def ci biir taxaw ñaari yëpp bu mu mën a doone mën naa àgg ci xaq yàlla منار حقل فمكان أما كان كوكو سيدلوا wutal ko ñeenti ginnaaw bi nga xam ne ñaari xeet yooyu rek ñoo am ndax bàyyi diine yi bàyyi diine yi muy ci biir bàkkaar fu mu jóge woon mooy bàyyi leen ku jigéen baayu mbindeef yi muy Seydina Adama bakkaaram fa mu jógee woon mooy def ni ko fekk moo tax ñaari defar yooyu ñoom waaye nag ginnaaw bari naa moom bakkaar yi tax na borom xam-xam yi wutal ko ay xibaar ñeenti yoo xam ne bakkaar yëpp boo mën a benn ñeenti xibaar yooyu lay dal bokk na ci lu ñuy tuddee maladiye ak lu ñuy tuddee cheytaaniye ak lu ñuy tuddee chaboye ak lu ñuy tuddee bahiliye maladiye mooy yi nga xam ne lépp loo xam ne suñ borom rek a ko ak lu mel ne màggam bii ak lu mel ne jaamuloo bii bi mi ne bi képp kuy yóotu benn ibaada yooyu bëgg nit ñi nekk ci nga defee comme ay jaam xam ne yow daal yow yaa ko yóotu wala di nga yóotu ci kaw nit yaa ko yóotu yaa ngi bàkkaar mara yéen lañ koy yor ak lépp loo xam ne rek lu suñu borom leeral lay koy yóbbu kooku nga def ko nga def ko rëccul sa bopp kooku bàkkaar la boo xam ne ci mara yi yàlla koy lu mel ne rëy suñu borom la koo xam te xadiisul ut yi gaal la ci laaj ñu ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam ne al kibriyaa ridaay wal azamatu izaari faman naaza'anii waahidan minhumaa xadathu fi nafsi la rëy moom sama lambaay la sama mbala te si fa si abu bi abu bi ñu ko jëlee ci lu mel ne ay yére nga xam ne nit ñaan bu ko jox benn misaal ngir mu dëgër yooyu moom seetaan nga koy moo tax kuy def benn ci mooy yooyu sa mooy yooyu seetaan yàlla benn ci xeetu mooy yu mel moom ci seetaan yàlla am na ñu tuddee saw ay yàlla tey kooku mooy lu mel ni di ñaax ci san mbir bu fekkee ne yàlla dogal na kàttan ga ci yow la fii muy kàttan ga benn muy kàttanu barke wala muy kàttanu doole wala muy kàttanu am danga ko war ba ma tëkk loolu xeet yooyu taw yéen leen koy delloo ndax ci leen ñeent yéen koy xaskan ñoom ñoo baaxoo ku man sa borom ànd ñoo baaxoo moo tax seen bàkkaar yooyu ci sax wax yàlla yi am na yeneen xeeti bàkkaar yoo xam ne fa yii nii yàlla tudd masalan mu mel ne nit ki saa yu biir saa yu xalaatee dara doonte nam koy ànd mu dëgëru la sax dara xaram rek la kër gi regal diinam lool topp bànneexam lool pële nit lu ko laaj dala ko jéem a doon nit noonu nga xam ne moom day daal di dëgër ne alxaayatu barrewul wasi mbir mu nekk rek ñoom ba ngay jaar ba am foofu mu toll naa ko am ñu ma bët boo xam ne lenn ci occidentaux yi dañ day dem xëpp nga xam ne saa yu buggee dara du xool nit yi sari ak santaane du xool sax waxuma sari sax waaye loo xam ne ngor la ci danañ ko mën a nekk ñu nekk lu bëri wala ñu mën a seede ci moom seede boobu rek waaye daal moom day topp bakkanam topp bànneexam mun ko mën a am baax ak lu mel ne sàcc nga xam ne jikko bu sukkal ak lu mel ne lekk alal jiw yi ak lu mel ne nay ak lu mel ne ragal yooyu mel ne jikko yooyu yëpp la ñu ci la jiw yooyu bàyyi nañ la moo tax ku am xeeti bàkkaar yooyu yëpp ci la jiw yi la lay dellu kon ñenn ci sablaan yooyu wutal nañ ko bàkkaar yi ngir ku nekk bàkkaar ba nekk da nga xam yow sa bàkkaar fu mu nekk comme li ma judd léegi ci tàmbali yi xam nga ne ki nga xam ne wàllu bàkkaaru sabuiya ci sabuiya ay bàkkaar dellu kooku bu tuboon bu tuboon société bi dañuy am sécurité bu tuuboon dañuy am sécurité te sécurité mooy baasu développement développement nekk ci ay tabax yu rëy ci ay mandat yi benn comme bu boobaa liñ doon wax wàllu économie bi day daal di baax ndax boo soo tegee sa di ko diis doo soo toog ak kenn di ci doo soo jëflante kenn di ku la ko doole boo jëflante ak moom da nga xam ne bu fekkee ni ñun ñëpp yéen a ngi jëfandikoo di dalal ci borom bu boobaa da nga am ko wóolu ne ci moom bu baax a baax kon yaakaar naa sécurité saa yu xasee ni ma waxee moom léegi wóolu bi day mën ka nga xam ne daa nekk directeur bu seen ay am yoo xam dañ koy wóolu ndax gis nañ ne moom kuy tuub di dellu ci yàlla te loola dana tax noonu waa IARA biir moom mu daaraa ko ki nga xam ne ak emploi ak emploi la bu tuubee dana tax muy jóge liggéey ba dama ko war a jóge du tamaati jën ak du tamaati ay heure du tamaati ay gerte te loolu bu xasee am bu boobaa développement bi ñuy wut yëpp da ngay am bu boobaa ëggamaan yi ñuy jooy yëpp day rek kon yëpp mu ngi foofu ñu tuub delluwaat ci yàlla loolu xam ne tuub boobu secteur yooyu yëpp lay laaj naka la ñuy mën a jëlee ak xom boo xam ne def nañu genn wàll pour mu koy leeral biñ ko defee ci ñu ne comme ba lépp comme rek lépp ëpp na waa ngoog ba pare loolu mën ta réglé kon xam nañ ne am na lu ca am loo xam ne ñooñu buñ tuddee rek delluwaat ci yàlla delluwaat bi ma fañ ko war a delluwaat bu boobaa lépp fekk di doy loolu comme juróomu jàllee am na beneen séddale bu ko te mooy bii nga xam ne moo gën a siiw muy bàkkaar yu mag ak bàkkaar dafa am am ñoo xam am ci yenn ci borom xam-xam yi dañ ne bàkkaar bu mag ak bàkkaar bu ndaw amul bàkkaar yëpp mag ñoom loolu lañ wax ndax dañ ne du wala dindi ci nga mooy dañuy xool dindi ci nga mooy muy la waxoon ma jox ma oto bële sa biir nga bañ andil ma ko ak man la jox ma oto daal bii nga bañ ñoo yem ma du ma leen jaajëfee ba leeral ko bi naa ko lay indi du ma wax yooyu mu toll nii bu fekkoon ne su ma ëpp koo xam ne bu ma war a digal la man ma yónni ko oto bu mu indil ma ko ak ma yónni ko foofu ndaal bi su bañee ci lay ak mu bañ nii ñoom laay ñoom kon loolu kooku la ñuy xool ba ne ci bàkkaat ma loolu di dund ñu ne leen waaw kon nag waxi suñu borom bi tabaraka wa taala ñu koy borom de moo ne in tajtanibu kabaira ma unha mukaffira lakum sayyi'aatikum bu ngeen teetee bàkkaar yu mag yi ma xaral leen seeni bàkkaar yu ndaw waxaat ne alladina yajtanibuuna kabaa'ira al-ithmi wal-fawaahisha illa al-'amd li tax gaa yi nga xam ne dañuy def bàkkaar yu mag julli juróom ba julli juróom day far bàkkaar ndaw yi woon ci yéen ajjuma ba ajjuma day far bàkkaar yi woon ci yéen weeru koor ba weeru koor day far bàkkaar yi woon ci yéen li teg da ko bàkkaar yi bàkkaar yi moom loolu da ko far tuub rek kon ñu wax xam ne léegi al arjaa kon li gën a lënd mooy bàkkaar yu mag am na bakkaar yoo xam ndax sax na ci téere bi sax na ci sunna waaye bakkaar yi su la neexoon sax nga tënk benn tënk rek te ashirku moo gën a ci bakkaar bépp bakkaar bu la gën a jege tënk rek moo la gën a jege mel ne ay naw ay jël bépp bàkkaar boo gën a jege rek moo dëgg wéetal yàlla moo gën a màgg ci topp yi jëpp topp bu gën a jege wéetal yàlla rek moo la gën a moo moo la gën a wax su ko defee comme nangu nañ ne am na ay bàkkaar yu mag am na ay bàkkaar yu ndaw jaagu ma ñu xam yan ñooy bàkkaar yu mag yi bàkkaar yu mag yi dañ cee wute am na ay saxaaba yoo xam ne wax nañ ay lim yu wuute Ibnu Mas'ud nee na ñeent Ibnu Omar ne juróom-ñaar Ibnu Omar ne juróom-ñeent am yoo xam ne benn waaye nag ñi wax Abu Talib al-Makki dim boolee wan saxaaba yooyu yëpp fexe na ba génn ci fukk ak juróom yoo xam ne mën nañ koo jàpp ne yëpp ay bàkkaar yi mag bokk na ci ku ko gënoon naa ne li ko génne daf koo jagleel par ay jëf bokk na ci xolu jagoo na ci ñaan bokkaale yàlla ak muur ci bàkkaar ak naatu ci yërmande yàlla ak wóolu pexem yàlla wóolu pexem yàlla mooy lan mooy dañ ne nit ku baax alxasan albasri yi moo ko daan wax naan nit ku baax lu mu gën a jaamu yàlla di gën a tiit suñ borom di tàgg naan wala dina hum min abadi rabbihim waaye nga xam ne ab mooykat la moom toujours day mel ni ko am tege toujours day jàpp ne daal nag yëf yi du dara loolu mooy wóolu gàllankoor yooyu kon xol moo koy mu amaat ñeent yoo xam ne làmmiñ ñoo koy def muy seede loo xam ne du dëgg ak ci nga leen di xaar di wax ci ñoom kàddu yi ñaaw ak nit ñoo xam ne dara woo wér ak itam njabar ñeent yooyu la jël ak kanal ci am yi am ñett yoo xam ne ci biir la ko askanale naan sàngara lekk àll jiir yi ak lekk riba am ñaar yoo xam ne ci fëy ko askanale muy jaaroo ak ngóobu jigéen ngóobu jigéen am ñaar loo xam ne ci loxo ko askanale muy rey ak am benn boo xam ne ci tànk yi la ko askanale muy daw ci tànk sàcc am benn boo xam ne ci yaram yëpp la ko askanale muy dog say wari su muy juróom-ñaar muy fukk ak juróom-ñaar noonu la ko séddalee kon loolu ci ab gàttal nga ne mooy bakkaaru mag loolu nag mooy ñi nga xam ne dañ ko tënk ci ab lii waaye am na ñoo xam ne tënk ko ci ab lii am na ñoo xam ne dañ ne lépp lu ko yàlla tere boole ca ay duma yii ci ab lii wala mu tëgg la àllaaxira loolu bàkkaar la lépp lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere boole ci am dëgg laana allahu alwaasira wal mustawsira laana allahu aakila riba kon lépp loo xam ne foofu la tàmbalee yàlla dëgg na kii jokk kawa ak ki koy jokkaat ak ki nga xam ne day wax ay yéenam muy jigéen ki nga xam ne day wax ay yéenam di ko xewal muy ëtt ni ak ki nga xam ne day ku ay tàkkal yàlla te yooyu yëpp ngir ab taar moo koy yàqal boppam ñoom yëpp yore salaam dana yàlla ku ne ñu sori na leen na leen kon loolu la nga xam ne ay bakkaar yu mag la ginnaaw laaj na la tàmbale ni noonu lu mel ne li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne sinfaani min ummati laa yadxuluna aljanna wala yajidna riihaha am na ñaar sama xeet yi ñoo xam ne du dugg àjjana fekk sax du tey ñu njëkk ñu mu ne xisaabun kaasiyaat maariya jigéen ñoo xam ne dañuy woote ba pare mel ni ñu amee benn li ñuy wootoo day tax nekk lu woyof wala loo xam ne li jëm nga tax loolu baax laana amul ci tàmbali yi waaye dina da nga xam ne amul bëgg yi ndax ñu dugg aaj boobu amul bëgg yi boole waale ci ñoo xam di ci ñooñu dafa amoon lu ñu war a bon boole nañ ñooñu su ko defee ñooñu kon dañu dugg ci biir rëbb na su ko defee kon am na ñoo xam ne su loolu la seen bàkkaar la moom lu mel ne suñu borom tabaraka wa taala bi muy wax ne wala diina laa yadruuna ma la ilaha wala yaquluuna nafsa allati harrama allahu illa bil haqq wala yaznun lu tabe wa man yafal dalika yalqa asaman yudaa'af lahu al-'adaabu yawma al-qiyaamati wa laa yakhludu fiihi muhaanan kooku ak tëb bu nexe kon dañ ne lépp loo xam ne dañ la ko tere wante du tëb wala mu tere la ko mu ànd duma yi ne war duma fii boo ko defee ci àdduna xam ne bàkkaar bi lépp loo xam ne am sa moom xam ne bàkkaar bi am na ñoo xam ne si yoon la ñu def waaye ñu bàyyi xel ne yi nit de bàkkaar ndaw ku ciy def benn loo xam ne saxoo ko bañ koo bàyyi bu boobaa day soppali ko bàkkaar bu mag day daal soppali ko bàkkaar bu mag dafa donc sax yi ñu wax yëpp amu ci waaye loolu la ñu dëkkee ñu ne la xool lu aar bàkkaar bu ndaw lay def tax di xool lu aar bu boobaa léegi xamal ne yow ci bàkkaar yu mag yi ngay def dañ ko bàyyi xel bu baax kon loolu ab leeral bu gàtt la rek ci wàllu bàkkaar yi ndax ginnaaw nag bàkkaar yi ñu tuub war na cee am tuuti léegi nag dañuy dugg ci gën a xóot ci suñu borom yaa ubbi bu mu ubbi mu tuub ba nga xam ne ku ci duggul rek xëy na coobare suñu borom la ak itam sax sàggat waaye suñu borom yaatal na ko lool ubbi ko lool bi ci gis mooy dafa ko digee dafa digee mbugal suñu borom bi laaj gaaw leen ko tuub tala du baax wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yaatiyakum al-azaabu thumma la tunsaruun gaaw leen daw ñëw man tuub gaaw leen def jëf baax balaa dëkk ñëw mbugal di ñëw te kenn du ay wàcce ku la wax ni de yéene la njëggal yéene leen yërmande kon boobu moo ci ñi bi ko ñaareel nag mu digge ne ku tuub ma nangu ko boobu moo ko ñaareel wa huwa alladi yaqbalu tawbata an ibadihi wa damay déggale loo xam ne léeg-léeg mu ci indi kooku da wax dëgg yàlla ay juróom yomb na yombal na lool de nit ñi moom mu ne wa man yaamal suu'an aw yazlim nafsahu summa yattaqi lillah yajid llaha ghafura rahim ku jëf lu bon wala mu tooñ boppam mooy loo xam ne lu jaadu du ak mu maasoo bu ma dégloo la wax rek man day jéggale rek yëngu bopp waaye naa fekk ni naa fekk ni nga xam ne da nga woon lu xurba ba lu suufa ci sawara lay nekk da cee génne ñi tuub nee na ku ci tuub léegi dootul ci bopp ndax dana wax innahu maa yusina fi dara la fari na ne wala la jëla lahum nasira daal la jëla la dina taabu wa aslahu واعتصموا بالله واعرفوا دينهم لله واولئك مع المؤمنين. ñu dem ba nasaraan yi ñi nga xam ne dañuy wutal yàlla am neex muy lu réer ñoom seen suñu borom di leen woo di leen sonn laqad kafara alladina qalu inna allaha thalithu thalathati وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يعبدون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يهدون إلى الله ويستغفرون moo xanaa bu ngeen yóbbu yéen ñi wax loolu moo xanaa bu ngeen yóbbu ma nga leen soññee ñoo wax baax ba gën a rëy ñu xoolaat asxaabul uxduud ñoo xam ne ay wàllu yu suñ borom lañ jàppoon di leen rey di leen laaj suñ borom ne ñu doon fitnaal jullit ñi nit ñu baax ñi jàpp leen di leen rey ak di leen laaj su ma la ngeen dugg daal di ñi na nga waaye léegi dama leen di baax su ma la ngeen dugg falahum adabu jahannama wa lahum adabu naar ñi dugg kon xoolal biir Sénégal xoolal biir baax ñu daw seen wàll yu rëy leen nga leen di woo ci ñu bi ci toppaat ci li wane suñ borom ubbi ubbi buntu mooy ñoom mooy la ni ko lool nit ki di ko lool lool ne nit ki bu mu naaw bu mukk ci yërmande yàlla bu mu def ay bàkkaaw yu bari lu mu bari bari ak lu mu rëy rëy ba mu jàpp ne mën sa am yéegal ci borom loolu suñu borom mi ngi waxtaan ko lool lool قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم su ko defee kon ñoom ñëpp suñ borom ñi ma wax muy yëngoo ni muy lafaani ko nit ñi noonu di naafeq yi nit ñi noonu di ñuy muur ci ay bàkkaar yu bare bare bare lu wéyee ñëpp suñ borom yi àll na dina wax bu ngeen ñëwee ma jéggal leen waaye wax wax na ko ku leen ëpp wax ku leen gën a rëy wax suñ borom wax na ko muy kar wax naan ana rabbukum al am ma alimtu lakum min ilahin ghayri xaw ma benn yàlla bu ngeen xam bu ma loolu wax may temoon suñu borom yowal na yonent yàlla Moussa yonent yàlla Haaruna alayhi salaam ne leen faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yadhakkaru aw yakhsha bu ngeen demee da ngeen waxante moom wax ju nooy ndax mu maar a waaru bala wala mu maar a ragal kon ñu xam ne suñu borom ubbi na buntu tuub ubbi bu yaatu yaatu yaakaar naa ne ñooñu ñu wax ay firnde ci yu leer naagu nag tudd nañ ko léegi muy naagu ci yéen mën a yàlla naagu ci yéen mën a yàlla kooku war nañ koo leeral naagu ñaari leer benn nit ki jàpp ne bu jéggaloo duñ ko baax kooku dañ koy fen kooku naagu waroon gëm ne sax bu jéggaloo danañ ko baax waaye moom jàpp na ne dina ni daal ni mu war a yéete daal jàpp na ne moom man daal xam naa ne moom mënuma tudd daal xam naa sax mu tuddoo yàlla la waaye dina nii ñu dana nii loolu naa la nit kee koy gëm loo boppam rek na ko ji te tuub suñ borom jéggal bokk na ci li wane ubbi bu mu ubbi bunti tuub li mu wax ne day tàllal loxoom ci bëccëg ngir bëgg ñu doon def lu ñaaw ci guddi gi tuub comme jéggal leen su guddee day tàllal loxoom ci guddi gi ngir bëgg ñu doon def lu ñaaw ci bëccëg bi tuub comme jéggal leen kon yéen a ci toog ne boo tuubee ba jéggalu la waaye dana yóbbu la ngir nga tuub comme jéggal kon yooyu ay firnde la ci suñu borom ubbi ko mu ubbi bunt du ak suñu borom yërmande bëri ci am ci nit ñi suñu borom meew yërmande li tax mu ëpp doole mer yi sabaxat rahmat yi raxal yërmande yàlla li tax mu jiitu mooy daa wax ci melo yi moom ci yërmande tax neex moom bokk ci ay melo nit ki mooy def lu tax na ñëw ci nit lay topp ko doo ko ñëw suñu nit mooy def lu tax neex ñëw waaye yërmande nag ci moom la ku nekk nag na nga mel saa yu demee biir ci tàng loola ci kon suñu borom yërmande yërmande laa yërmande laa te yéen bi ñëw doomu aadama yi dafa am koo xam ne dafa benn xeex la am jigéen doo xam ne mu ngi wër doom de ci biir xeex ba mu ko gisee jël ko taf ko ci yaa taf ko ci dënn bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kee da xanaa ko sànni doom ci sawara da def ñu ne ko déedéet mu ne moo ne yërmande ci am ci doomam bi de yërmande ci yàlla am ko moo tax ubbi gi bu ni ñu ko ubbee ñu war koo mën a jàpp bu baax a baax ndax soo ko xooloon ci xel rek doom bi ko koo dégg mu xëy ci nii nga wax ne dañ ko koo dégg day jékki-jékki fay def bopp yi ñax te kenn du ko tànn mu koy jékki comme ñun lu ci am rek ci xale bi day rejeté kon moomu ko bu ko moomoon kay am moo ci yàq ci la kon moom moomu ko dañ ko ko dee waaye nag ci njëkk naka lay gën a mën a naka lay mën a bëgg gën a bëggee ci ko dee mën na leen ci la dëkk yow kay war ko gën a bëgg bëgg mu ñëwee day wax su nekk la kon loolu boo soo xoolee da nga xam ne yéen ma ne suñu borom am ñu def yi bi ko fekkee yéen ma ne ñi nga xam ne moom la war a ñuy am loolu tegu jële loo xam ne mënees ko misaal moo tax nag ñu mu ubbee pour tuub ci mbindeef yi mu ubbee ko am ni ñu noonu ñu jàllaat ci beneen muy njariñ yi nga xam ne tuub am na njariñ yi nga xam ne tuub am na am na loo xam ne ñun ñëpp moom la ñuy wër muy affaire am dund koo xam ne dund bu baax la ci ci adduna te ba ngay leer nañ ñi am yu teewoo yu baax ni ki noonu nga def àddina yaakaar naa ñun ñëpp moo am ci kër kër tuub da koy jox wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminuuna laallakum tuflixuun kon tuub day sax ñaareel bi mooy tuub day far ay ñaawteel day far ay ñaawteel te ku ne xam na ne ñaawteel yi nit ñi def mooy te musibe yi dara mënu ko yëkkatiwaat lu dul tuub ñaawteel bi moo ko mën a yëkkatiwaat kon tuub kon man la toujours day dàq nit dañuy baax moo tax suñu borom ne tabaraka wa taala يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم جنات تجري من تحتها الأنهار kon day sax ay nawle am na beneen boo xam ne moo gën a neex ci tuub di def mooy sa ñawte yi nga defoon bu fekkee doo ko nga bu wér bàyyi ñawte yëpp jëm ci yàlla ànd ak ngëm yàlla bu wér ànd ak jëm bu sell ñawte yi nga defoon yëpp ci borom ko yónnee def ko baax boobu mooy mbégte mi gën a rëy ci ñuy dëggal ci la nga def ci lu ñaaw lépp dañ ko wër def ko lu def ko lu baax moom la suñu borom naa illa man taaba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu llahu sayyiatihim hasanat nit ñi noonu bokk na ci yi dugg di def léeg-léeg ñu ne tool yi maanaam lool ne soxla nañ ab taw lool ne nañ tuuti tuub day wàcce taw tuub day wàcce taw kon suñ tuubee rek taw bi wàcc xéewal la taw bi xéewal la ay baakaar kon bu ñu dee tuub rek duñu maara benn nit noonu day sabab dolli kàttan tey jii ñun bu fekkoon ne am na ñu am leen kenn yàlla dogal ñuy tuub suñu borom day dolli foofu ci ñun ba ñëwee duñu mën a dégg waaye day dolli foofu ci yaram kàttanu yaram tuubkat yi day dolli seen kàttanu yaram waaye nag day dolli seen kàttanu xeex la mu sax la dana koy mën a jëfandikoo bu baax ci lu gën lu yàlla su ko defee xam yi nga gis dëgg dëgg loolu kan ci ëpp nga rek mooy daal yi nga bàyyi xel day xalaat kàddu suñu borom yi di ci yéeru donc suñu borom waxoon ne ya'lamuna zaahiran min al-hayaati dunya wa hum 'ani l-aakhirati hum ghafilun loolu aw xam nit yi noonu am na loo xam ne mooy tax nit ki léegi-léegi pendant les engrais yi yendoo engrais du dal julli julli bu baax wala di julli dafay ëpp ko fen yu baax yi ñuy woote yu mel ni yëpp bi dalaaren ah, muy lan muy alal utal nga xam ne koo gis lu ci bari yitteem dëpp ca ca ne moo nu koy am jël ko joxe day ubbi bunti wërsëg jëndul day ñu buntu yoo tëdd naa ko dafa romb ca buntu jënd yi soo ko xam ne danaa def benn événement bu jàllee nit ñaxal ko ñu jox leen ay ticket ñu jox leen ay ticket pour ñu am lu leen jox da koo baax ak mbaax rek ko ci dugal yaa ma ko yàlla gërëmal liggéeyee boobu ba mu rombee ñooñu nag mu ne leen ñi lu ñuy def nii ñu ne ko ñu nga étiquette lañ yor daa am lu leen di séddale mu ne leen dara laa ilaha illa allah astaghfirullah ñu jéglu yàlla astaghfirullah taani xayra min adami duuna dixaami wala kartin wala tikati eh, da indi da indi arab yu bu jar ngay buuxaat bu jar ngay yor kàtt bu yor jar ngay yor jënd ak xaya ci turi àll wa innahu la min xayri ashad su ko defee ah, ñu gis ne da nga gis nit koo xam ne yàlla dogal na mu ànd ak soxnaam lu yàgg yàgg mënut a am jaboot benn muy góor wala muy jigéen fu ne mu dugg ko lu ne mu def ndaxte am na médicament bu ko nekk mooy tuub tuub day joxe ak yow su ko defee moo indi leen aaya bi suñu borom wax wa huwa asdaqul qaa'iliin wax na ci lam ñu yonent yàlla Huud alayhi salaam wa yaa qawmi istaghfiru rabbakum thumma tuubu ilayhi yursil samaa alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin wa xas na ci làmmiñu yonent yàlla Nuuh alayhi salaam fa qultu istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara yursil samaa alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا kon xéewal yaa ngi ci bari lool li may jëndee lan jënd bi ko benn firnde waat ci li wane ne day wàcce kaw yonent yàlla Moussa alayhi salaam da doon def baawnaan ñu taxaw ci baawnaan ba sonn suñ borom ne ko lu tax mu ne ko lu tax mu ne ko yéen ñooñu sa biir nit ñi am nañ koo xam ne ñaar fukki at mi ngi mooy yàq bakkaar yooyu tax mu araw ba taxaw fitna laa tusiibanna alladina zalamu minkum maxsum moo def bàkkaar la waaye am na nit ca kaw mu ne leen yonent yàlla Muusaa ne leen yéen ñii alaki ci mooy yàlla ñaar ci at na wax ma dégg alaki ci mooy yàlla ñaar ci at waaye nag man du ma ko wax du ma wax ci biir waa Banu Israayil mu nekk gàcce du toog ci man ëllëg euh, dama dama am kenn daal di tëgg ci diggante ñaari tànkam ne yàlla man nii la de xam naa ne man nii la de waaye dama ko ngay jëndal ma ku toog rek tuuti taw ba daal di sotti di sotti yonent yàlla Moussa jaaxal ne ah waaye taw bi ñu ko indi mu ne ko ci kéemaa yi la nekk ci borom mooy yéen a moom moo ma jënd moo tax ma taw mu ne ko waaw kan la kan la ci ñoom nga ko ah ba ma ba ma tollee waxuma la ko bi ma ko baalee rek dama ko wax kon du ma la ko wax ne dafay taw nit ki noonu bokk na ci njëriñ tuub kii tuub soppeeku yàlla lay na nga xam ne daa def ay bàkkaar tuub ko day leen xarit yàlla inna allaha wa yuhibbu al-mutatahhirin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu wax ñu jëlee ko ca al-Ihya wa Ulumuddin ci pàcc cinq ci juste ñeenteel bi mu indi benn xadis ne at-taa'ibu habibuka ci suuf soxna bi yàlla léeg-léeg suñ borom dana bëgg ci jaamu bi gennoo fenn sopp bu mu ko xam ndax kooku ak sopp spécial lay def léeg-léeg dana ko bëgg a jox jaamu bi ndax mu nattoo ko benn bàkkaar ko ko bu sell suñ borom sax soppoo ko kon daal ki nga xam ne def na bàkkaar waaye yàlla doon na mu tuub ah war naa am ne am na yu bare bare yoo ko suñu borom jagleel moo tax nag ku tuub moom la ci gën a gaaw ku tuubagul na gaaw rek ndax daal di ci réew dafa cofee boo kee ni ci xam ba léegi bokk na ci njëriñ ñi tuub yàlla day bég day kontaan ci jaam yi tuub ne woon naa la yàlla da koy soog da koy bëgg waaye nag tey dama ne yàlla ci biir ne faral bu mën a jëlee war naa la xaw ngir xam tuub day joxe mbir te yàlla yonent bi mi ngi mel ne ku waroon dem ba ci boo xam ne nit jegewu ko dëkk jegewu ko fu ñuy wute aw ñam jegewu ko fu ñuy wute am ndox jegewu ko mu sonn toog ci teru garab tëdd ne naa ma koy tuuti jël yeewoo xool xool daabale di ko tajaale tegoon aw teel a koy ak naam mu topp àll bi wër daa ba ci wër ko wër ko wër ko ba daa ko way naa wéy ko bëgg a mu ne naa delluwaat su ma déggee wër dëgg ko ngir bu day ñëwee fekk na ma am na amul jaagaat ko bi mu ñëwee tëdd ci ron garab gi nekk ron garab bi bi bi neexee fekk fekk daa ba taxaw ci naan garab lekk nga lépp nekk ci kaw kooku noonu noonu noonu la ñuy misaale mbégteem kooku mbégte mi ñuy dégg ku ko xam misaal noonu nag la yéen si salaa salaam misaale ne yàlla moo a kontaan bopp ci tuubu jaam jaam bi tuddee yàlla lay kontaane mu la a kontaan waa yooyu nga xam ne na daa xam ni li mu yewoon ba ñàkk ci yaakaar waaye noonu suñu borom ci kontaan ne tuubu jaam bi noonu la Iblis laanatullaahi alayhi noonu lay amee lu ko nekk ci duubu jaam safaan noonu lay amee lu ko nekk ci duubu jaam ni ma la koy misaalee kooku moom lay gën a metti sax ci jaam bi dëgg boobu baaga mi ngi mel ne su récolté géej gi di rëbb aw jéem rek sànni ak xam bi mu jàppee ni jënd bay tëdd déggee ko koo gën a yëg métti boo xam ne mu koy may jàpp jëm yi sama koy gën iblis nag booy jàppee ay bàkkaar boo gën a jàpp métti bu mel noonu lay métti bu toll lay kon suñ ko wax leeral ci dafa tànne waaye iblis moom métti bu toll lay nit ñi noonu su ko defee kon borom xam-xam yi ci xaddis boobu ñoom dañ ne nit ñoo gis mbégteel suñu borom ci kenn jaamu yàlla bu toll ne mbégte ni muy gën ci dugub li ñu wax bokk na ci njariñu tuub bokk na ci njariñu tuub toroxlu gi ngay toroxlu ci kanam suñu borom ak yëg gi ngay yëg ci kanam suñu borom ne loo daan ndax bàkkaar bi ngay wax toujours daal koy yëg ndax kii tuub mooy ci ñaawlu bàkkaar bi bàkkaar kooku moo ci tuub waxoon naa ne bokk na sax nii nga ñaawlu bàkkaar ñaawlu boobu nag mooy tax toujours ci kanam suñu borom da ngay yëg feebar boo feebar ak doyee ko doyee ci kanam bind si doo ko kenn bëgg a yëg ci kaw ak kanam ndax da ngay yéeg yow li nga def bu ko nit ñi yëg yow da nga koy yëg te torox boobu nga yëg ci sa bopp dafa tawee jaamu yàlla yu bare bare kaw ne na yu bare bare moo tax Seexul Xadiim doon wax naan bakkaar toroxtaane bi ñu lay yëg ci sa biir ak ñàkk lor bi ñu lay yëg ñoo gën yëg la ak tedd nga ba nga yëg ak tedd nga ci sa bopp ngir toog yàlla da ngay toog wala nga yëg ak nga ci sa bopp ngir aar jox loola keneen bu gën a tuub ki nga xam ne daa yëg ci boppam ak torox ngir màggal bu def te tuub ko wala mu yëg ci boppam ak loro ngir ñàkk bu mu ñàkk ñooñu ñoo ki nga xam ne daa ak tedd nga ngir topp yàlla bu muy def wala mu yëg ak tedd nga ngir alal moom la fekkoon daal di wax ñu leen béy fa kullu zanbin wa qiraarin afdalu min ajli rusdin wa awaiya ni ci noonu su ko defee bakkaar bi léeg-léeg mu amal njëriñ nit ki waaye surtout li may wax bakkaar boo xam ne nit ki yëg na ko ba duuf ko yëg na ko duuf gis nga ne lii lu ñaaw la ba noppi jub léeg-léeg dana indi nit ki xeet yi jaamu xol yoo xam ne mun koo am ci yenn topp yàlla yi wala mu am ko ci yenn topp yàlla yi dana def ndax léeg-léeg dana ko yëg ak ragal ci boo xam ne dañ dëkk ci moom te suñ borom dafa tàgg ñi nga xam ne wala dina mu jël sax lekk rab yi te kooku léeg-léeg day am ak ragal bu nekk ci moom boo xam ne ku yëg a def lu baax ko ngir kanam day nekk sa bàkkaaram te loolu suñu borom daanaka saa yu ñu bëggee wax dara ni ma ko waxee woon léegi day am fu ko jaare day am fu ko jaare lu mel di tëkkale nga ragal yàlla ni la ko bàkkaar boobu di maye jaam yàlla yu bare bare mënu ko maye moo tax Cheikh Kadi di wax ca fii ca ba tey wa rubba islaamin ila inaba addaa mutian fa awa ijaba xatta mustaqima bi fadlihi subhanahu agalkoy kon bari na ak mooy yàlla koo xam ne day indi nit ki ci ab tuub tuub googee nag yóbbee ko bam nekk ci jub xot nga xam ne day imaginer da koy imaginer ci kanamam bu toogee da koy gis day mel ne koy gis bu taxawee day mel ne koy gis bu tëddee day mel ne koy gis nga xam ne toujours lu mu daan ci ak jàmm laa rek ndax bàkkaar boobu nekk ci kanam kon bàkkaar li ngay fàtte woo ko toujours borom day fàttali sa bàkkaar ba di toujours borom day fàttali ko bàkkaar ba di ca tiit waaye bàkkaar moom bu jàllee nga mel ni mu soo koo def na ne bu boobaa boobu tudd na bàkkaar bi moom day def yow di la tiitloo borom ne bàkkaaru jullit day mel ne aw ma am ci nga xam ne toujours day digal waaye nag bakkaaru ab moykat soo xam ne toujours dañ leen ne aw benn baat ci bakkan bi jaar nga xam ne du ko faal kon balawaana ak mooy yàlla boo xam ne jël nit ñi jógee jub ba desal ak balawaana ak topp yàlla boo xam ne léegi-léegi mooy andi nit ñi raw yëpp boo jógee yëpp wax yàlla ñu daal di def xaal moo tax suñu wax wa rubba saatin ila a'jaabi addaamu fi am duna lirtiyaati fa saara halika bi amlilaahi yaud bihi bi alami dibaay kon loolu dañ ko bàyyi rek bu baax nit ñoom bokk na ci njëriñ yi tuub di joxe dana tax nit ki jëflanteeg morom yi la ñi ni mu bëgg yàlla jëflante ko moom ndax moom bi tuub na ko waaye bëgg kenn ku ko yëg day ñaan yàlla jéggal ko ko muural ko ba astaxfirullah la maa ngi ñaan yàlla muural ma bàkkaar bi ba kenn ko gis fii ci àdduna kenn ko gis ci àllaaxira loolu comme daanaka fu mu yëgati ci moom mu mun du ko wax ndax yow li nga bëgg ñu fayee la ko rek te la ko fayee li nga bëgg ñu ñu la koy fayee dee ko jëflante bi kon indi nit ki di suturaal borom yow maanaam bokk na ci da nga xam ne doomu aadama comme ni Cheikh Ibrahim ba wax fa innahum wa in afawka ya ahad li xablatin lam yushriku bika wa innahum abdaanuhum la taqdiru ala balaika li dombi dëgër qulubuhum laysat tamilu abada ila siwaka min huna ila bala lakinnama taladdu ljawaarix axbaahum li arbaxi sabaabi Hmm? di doxal gàncax gi tey ba wax naa lu ñu mën a def tey sànqante yi ku yóbbee rek waaye bokkaale ne ku ku laajte xam nañ ne yaa ngi seen lépp rek loolu mooy doxal gàncax gi tey nit ki nag bu fekkee ne yàlla naxu na ko bàkkaar ba loola ndax tuuti muy mu amal ne yëngu ne def nga bàkkaar boo mën nga ko tuub rek day mel ni ko ngir mu jënd su yàlla dogalee nag mu def bàkkaar bu yëg ko ba tuub day mën a dogal gànt nag ñii def day bàkkaar bu dee kuñ wax rek mu ñaan ko yàlla yàlla de moom mu fond ci def nangam nangam ci def day xool kay dafay ñaan yàlla jënd ak di xool même bu muy jaar ba jënd ko ndax moom bu toll ci jàpp na ne dañoo ñaar ko ndax moom def na kon jàpp na léegi ci ñoom la bokk li muy ragal ci boppam lay ragal ci ñoom li muy bëgg ci boppam lay bëgg ci ñoom moo tax nga dugal ay ñaar te loolu dañ ko bëgg ci diggante bi loolu du dara ko kuy mooy rek nga ñaan ko yàlla mais kookee yàlla baal moom bon la ñuy def déedéet ñaanal ko yàlla génn na moo gën moo gën te ñaan boobu nga koy ñaanal yàlla génne ko ko génne ko def mooy naan ki nga xam ne ay malaayika dañuy tax toog ku sawet di wax amin di la wax ak yow di la ñaanal yow ndax nit ki saa yu ñaanal mbokkum julli te dégg ko ay malade day nekk ci wetam lu mu ko ñaanal ñu ne ko waan ba yow it ñu ko ñaanal yaa malade parce que xam nga ni ñaan malade moom day laaj la comme que ñaanal ko suñ borom dimbale ko génne ko ca moo gën nga ne ko ñaan yàlla Sayyidna Ibrahima alayhi salaam nee nañ dafa gis kuy mooy yàlla mu ñaan suñu borom jëlee ko waaye rawaat mu gisati ci mooy yàlla mu ñaan suñu borom jëlee ko fa waaye faat ba muy ñetti yoon suñu borom ñaan ko mu rey bi doom muy sëñ bi Ismaïla alayhi ba mu demee ba tey am am kat mu ne ko sama gaar ñi dama leen a tàkk yërëm leen yow nga leen di ñaan yàlla rek saa ma naanate kenn ma naanate ci sa bopp nga rey na ko xanaa jàppoo ne seen liggéey dana am ñu ci jógee ñoo xam ne dañuy yéex ok bàyyi na ci benn ñoom ñu tuub wala ñu am ay jaboot yoo xam ne ñu gëm yàlla dañuy doon ñu liggéey islam yi su ko defee loolu lu ñu ci woon tuuti rek ci ay njariñ yi tuub la nit ñi noonu ñu dugg ci njuumte yi nga xam ne moo am ci guddutu am na ay njuumte yi ci am yoo xam ne dégg ni ko nit ñi déggee moo baaxul bi ci jiitu mooy yeeretu yeeretu damay xaar ba jamono sànq wala ba gën a nekk nag wala ba fii ak nangami at déedéet wala lahu taasirun aw tasaxur bi tawbatin wala yaqulu asbiru xatta hadaani saaxibu lkufraan fa inna daa alaamatun fidla maa shaqawati wa rayi lxam inni aawdu minhuma bi rabbi kon loolu njuumte la ci bu jàppee ne tuub moom da ngay aar ba bu la neexee loolu su fekkee nit ki jéggi na borom jëm na ndax benn bàkkaar bu nit ci def day def ab tomb ci xol bi su tomb yooyu baree nag te yow ci passé woo ko nga yor barankoo di ko barankoo moo di tuub du ko faat waaye boo bàyyee tomb yi day dem bu su ko defee xol boobu mooy xol bu ñuy tuddee xol bu muur di bàkkaar mooy ci alquran nag kalla barraana ala qulubihim maa kaanu yaksibuun moom la suñu tubaab yi wax waaye ñu xam kooku nag borom su amul ndimbalu yàlla pour mu jógee ca loola lu jafe lay doon moo tax tuub bul ko yeexe jamono bu nekk dee tuub di dellu suñu borom man nga saa yow ne def nga ab bàkkaar rek daal di tuub ca avancé ci suñu borom boo koy bëgg bala ngaa def guddi na nga tuub bëccëg bi yëpp loo ne objectif la boo xam nga boo boo yeewoo guddi ah, suba gi bala ngaa def dara na nga tuub objectif boo xam ak boo xam tam am ci guddi du ko def toujours saa yow yëgee ne la tuub kon moom laa ñuy waaj wax ni ne bokk na ci njuumte yi jaam bi sàggan ci tuub li mu xamut li mu yëgul ne def na nga xam ne moom daal lu mu yëg ne def na ko rek lay tuub waaye nag lu mu yëgut du ko def lu mu yëgut ne def na ko du nga xam ne daal bu fekkee yëg na def na def na dara dafa tuub bu fekkee yëgut ne nag def na dara day yàq lu mu ci bàkkaar loolu ñu teel a bëri yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na woon aw mel aw aw xorondoo muy dox ni muy nëbbutoo ba kenn du dégg dokkaal noonu la bokkaale mën a nëbbutoo ci ba kenn ko bokkaale moom la mën a nëbbutoo ci biir nit ko kon waaw nu ñuy mën a mucc ci bokkaale boobu yow yonent bi daal mu ne da ngeen di wax fekk boobu sax Abu Bakar moo ko laaj doon ne ko nu ñu ciy mën a mucc kon ginnaaw bokkaale noonu la xewee mu ne kon da ngeen di faral di bari wax lu ngeen di wax naan allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam da ngeen di bàyyi si wax loolu su ko defee nga xam ne yaa ngi jéggul li nga am ak li nga kon ne li ma xam rek lay jéggul loolu ñu ne la kon loolu la wax gi ma wax toujours day ñëw rek nit ñi noonu bokk na ni ñoom day bari tuub ngir ragal seen baata bàkkaar man jàpp naa ne bu mu tuubee am naa am ma déedéet bu fekkee ne yow rëccu nga ko ba mu wér te li nga wax mooy benn ko xaar tuubal loolu Cheikhul Xadim nee nañu kenn ci lii wa tarkuka wa tarkuka tawbata xawfa an taud ila al kay du iblis al mal dafa iblis la su jotee rek tuubal waaye léegi ne dafa baaxal tuubal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan la wax ne xayrukum kullu muhtanin tawwa képp koo xam ne saa yu ko yàlla naxtoo ci bàkkaar tuub ci naa mooy koo xam ne bàkkaar dafay laal dara waaye saa yu kaay xabaar nee na kooku bokk na ci kon day euh, ni ci noonu bokk na ci njuumte yi nga dégg ñu ne yàlla xafuur rahim day jéggale day yërëm fu la wax ne la suufal nga ne ah yàlla ab jërëjëf tamit kooku ñoom te la ñoom te am na koo xam ne àgg na ci bay wax sax naan wa kakkir mastataata min al xataaya ida kaana al ujumu ala karim ginnaaw ci ku baax nga jëm rek fu la neex defal ñoom te la ñoom te la nañ bàyyi xel ne inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin yéen ma ne yàlla nee na ñi léegi mooy yor dalkat yi laaminaan wut yi kon loolu nañ ko bàyyi xel bu baax